ci suñu jotaay bii ñu génn bi awnillahi wa fadlihi wa minnatihi gisoon nañu laaya bi nga xam ne mooy juróom-ñeenteelu laaya bi gisoon nañ ko firi woon ko nag waroon a gis tey ana moo tax laaya bi wàcc laaya bi ku mel ni seydina anas ibn malik radiyallahu taala anhu di xaadimu rasulillah alayhi salaatu wassalaam doon liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafay nettali comme ni xadiis bi ne ci saxiixayn mu ne benn bés yonent bi alayhi salaatu wassalaam am daal ku ko ne nañ dem boo demoon de ci Abdallah ibn Ubay ibn Salul nekkoon président naafiq yi moom gisoon nañu ay mbiram foofu le Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam bi ñuy gis suuratul munaafiquun ba ñuy gis saar boobu bale tuddoon nañu ay mbiram moom moo mala di kàccoor bu mag ba léegi nag yu am ñu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam tey boo demoon ci moom de ba wax faak waxtaan ak moom amaana moom ñu daal di gindeeku ndax xamoon nañ naa féq gi ñu bari xamoon nañ naa féq gi nekkoon bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam di dem nag mu ngi waroon benn mbaam la waroon waxoon nañ la moom alayhi salaatu wassalaam jombalul woon boppam di war mbaam waxoon nañ la bu doon tey mooy comme ñu nay R4 wala dugg ci ay super moom daal du ko woon jombaleel boppam ak ki mu doon moom salawaatullahi wa salaamuhu alayhi nga xam ne nag ci lañ dem fekk ñi nga xam ne mooy Abdallah ibn Ubay di jiitu naafiq yi mu ngi toog ak benn gàngoor bu ne ca wetam bi nga xam ne nag ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam romb ab ñëw nag agsi mu ne ko moom nag mu fekk mbaam mi mu waroon mu naan ko waay yow yaa mu naan ko yow yow puusalal fii sa mbaam mi waaye sa xetu sa mbaam gi mu ngi may rey waay ak xet gu naqari gi nga xam ne moom la àndal kenn ci saxaaba yi radiyallahu anhum am nañu ne abdallah la woon ibn rawaha bekkoon ci taalibe yu mag yonent bi alayhi salaatu wassalaam te dëkkoon madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ne ko xetu mbaamu yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo gën sa xet yow mii fuuf léegi nag bi mu waxee loolu nag ay nit ñi mu toogaloon moom naafiq bu mag bi daal di jóg di ko jàppal jàppal kàddu ne waa ji lan moo tax mu wax loolu seen kilifa gi ci lañ jàppante noonu ñuy dóorante ay dàll ñii di xeexoo bi léegi nag ci kaw noonu nag ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon leen dalal nag ñaari kuréel yi loolu la suñu boroom nag ñu ne loolu mooy li tax saar bi noo laay bii nii wàcc ne wa in taifataani bu deen dafa am ñaari kuréel minal na ci way ngëm yàlla yëq yaqtatalu dañoo xare dañuy jàppante ndax kat Abdallah ibn Ubay bari woon na ñoo xam ne ñu gëmoon yàlla lañ waaye dañoo jàppoon ne moom kat moom du dañoo jàppoon bon erreur lay def rek ndax xamuñu dëgg-dëgg ki mu doon waaye moom nag ñu bari rawatina doomam ji ci boppam xamoon na naa naafiq bu mag a mag la comme ni ñu ko tudde woon keroog ba mu doon wax naan bu ñu demee Medina ka nga xam ne mooy ki ki gina a tedd dina fa génn ki gina a te ki gën doot fu suufee ba doom ji daal di taxaw ca buntu dëkk ba yor jaaseem ne ko tey doo fi dugg lu dul yonent bi salawaatullahi wa salaamu alayhi jox la ci ndigal ba nga dugg ba ñu xam kan mooy ki tedd ak kan mooy ki doyadi waa jooju kon ñi ko doon jàppale dafa bari ñoo xam ne dañu jàppoon ne moom jullit la ba léegi léegi nag kon suñu woroom nag neleen nag bu dee nag daa am mooy ñaari kuréel ci jullit ñi jàpp jàppante yéen jullit ñi na ngeen jóg ngeen yëwanal seen diggante waaye xam nga ne lii wute naag lool ak léegi li jullit ñi du doxal ci kaw suuf gis nga geeru Irak Irak est-ce que gis nga woy jullit ñi ñu ñu taxaw jàpp ci déedéet mooy gis nga geeru Libi yii di xew biir Libi yi nga xam ne ñoo xew ci réewu arab yi entre Syrie ak yi nga xamante ne nii ñooy xew ci réewu arab yi nga gis Yaman fële ca Yaman ak Arabie saoudite xeex ba nga xam ne at a ngi xeexu caaxaan caaxaan boo xam ne ci la ñu ne boobu ba léegi di rayante te rayuñu kenn dul ay julit gis nga ay jullit yu jóg ngir dox ci jàmm doo ko gis li gën a rëy li ñuy wax dañ naan lëkkal conseil de sécurité se waaye conseil de sécurité muy majlisul rimam nga xam ne mooy bërëb boobu nga xamante ne nii mooy daaru wa daanaka mën nañ ko koo gam-gam leen léegi rek nga xamante ne nii mooy caaxaan yépp yuy fay l'islam daanaka fa lañ koy décider nga xamante ne juróomi pays daal ñoom ñoo fa am ay ay ay yu mag kàddu goo xam ne buñ nee waaw loolu la buñ nee déddu lool te lépp léeg-léeg lu bari contre l'islam la ak li yonent bi alayhi salaatu wassalaam di jàngale ñooñu lañ naan jóg leen ngeen dox ci ba nga xam ne Palestine diggante Hamas ak ñi nga xamante ne ñooy OLP ñëw ñu ànd ak ay Mahmoud Abbas ak gaa yooyu bu ñu amee problème gis nga fenn ñoom ñu jóg di ci dox léeg-léeg yooyu ñu bari dañ naan ay oneek wala médiation yoo xam ne bu buñ ko def sax ci turu diine bu ñëwee ba naan égyptiens yee ciy jóg jamais ñu def ko ci turu diine loolu lu doy doy waar la waaye loolu it ni mooy ne gis nga képp koo xam ne li ñu waxoon bëgg ngaa am appartement kër ki këru yonent bi alayhi salaatu mu taf la ci boppam jegeel la boole la ci ñiy dëkk ak moom mooy foog jikko ji ngeen am ko mooy ne bu ngeen gisee lu yàqu diggante yoo xam ne dangeen a war a taxaw ngir fexe daal di koy ràbbale mooy li Seydina ki nga xamante ne nii al imaam di Seydina am ki nga xamante ne Serigne Abdou Aziz si ad-Dabbaax radiyallahu taala anhu bari woon doon wax naan yor leen jikkoy jikkoy puso ta bañ a yor jikkoy paaka mooy ne paaka moom fu mu jóg daa fekk ñaar lu ànd ngir bëgg leen a tàqali dara leen dagg waaye bu leen yor jikko yooyu waaye yor leen jikkoy puso mooy ndax puso fu mu jóge daa fekk ñaar lu taqaloo mu bëgg leen a mu bëgg leen a boole loolu la jullit di mel te loolu la alxuraan wax fii waaye da ngay gis ay kër yuy tas. ay mbokk yoo xam ne yuy tas am ñoo xam ne mën nañ cee wax waaye est-ce que dinañ ci wax duñ ci wax dañuy gën sax def lu gën a tas mbokk ga loolu doy na waar xam nga ne kooku moom sori na sori na am benn benn kër benn néeg ci kër yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon nag mbir yi loolu la indifférence ay toog naan sama yoon newu ci da ngay maandu lool du waxu nit ku yeewu waxatuma laa jullit bu mat ay ñoo xam ne nga gis ay mbokk yu yàqoo nga toog naan seeni mbokk bopp la ñu yàqoo seen problème la ay mag lañu ils sont mûrs et vaccinés du ñuy gone loolu waxi dof dëgg ngoog mooy ne kii wax loolu jàpp na nag fii mu ne moo gën a yërëyum xel foog ne mu ngi wax lu am solo waxu fi dara kooku xam nga ne kooku moom war nañ koo tuumaal ci am xelam te suñu boroom wax ñu ne bu dee daa am ay kuréel ci yéen ñu jàppante na ngeen jóg ngeen seen diggante yow nga toog naan ay mag lañu fii ma ne daal nit ku nekk nit day maandu loolu tuddul maandu maandu te lii maandu te mooy bu boobaa nga jóg sol sa dàll lañ ci man nga def ko bu dee yow xam nga ne manoo ko nga seet keneen koo xam ne moom man na ko nga dem ci moom wax ko ni mu demee ngir moom mu jóg yéwénal diggante bi loolu mooy jëfi nit ku yeewu te loolu mooy jógu mooy jëf ji nga xamante ne nii moom la suñu boroom tabaaraka wa daal li ñuy digal ci laaya bi waaye nag leeral nañu nag ana naka lañ koy defee nee na fa in baxat kon nag jóg leen ngeen yéwénal seen diggante bu amee problème fa in baxat bu beewee ihdaahuma benn kuréel mi ala luxraa ci beneen fa qaatilu lati tabghi am nag mooy ne mu ne moom moom dara day continuer ci li mu ne jàpp leen ngeen nekk benn dal ci kawam mooy fexe ngeen fexe convaincre ko xëccaat ko ci dëgg loolu moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne woon unsur axaaka zaaliman aw mazluuman moom alayhi salaatu wassalaam mu ne dimbalil sa mbokk moo xam dañ koo tooñ wala dafa tooñ wala dañ koo tooñ mu ne ñun de bu dee ne dañ koo tooñ xam nañ waaye bu dee moo tooñ ana nañ lañ koy jàpp lañ lañ koy dimbalee mu ne nga xamal ne yow yaa nekkul ci dëgg loolu mooy jàppale sa mbokk kon nag bu boobaa boo ñëwee di yëwénal seen bopp suñ seen diggante suñu boroom nag nee na nag fa aslihu baynahuma bil adl na ngeen ko def nag mooy di yëwénal ci mbaanute wa aqsitu te yéen ci seen bopp na ngeen lépp na ngeen ko teg ci maandute manoo ñëw nag di di yëwénal dëkkante nee nga di raay kii di di di di di conc kii di bëmbax kii tey tey tey tey tey tey raay kii loolu man dane ne déedéet mooy ci da ngay mel ni ñoom ñépp ngay yemale amul kii sama yaay la wala kii sama baay la wala kii sama rakk la kon moom laay faral kenn ak ab jàmbur la ci man sama yoon newu ci déedéet mooy ne loolu moom moom ak ndëngate dëgg la moo bu dee loolu la nga ci daw yow nga génn ne man manuma ko naa seet keneen mu ne inna allah muqsitiina ñi nga xam ne ñoo ñoo maandu muy topp muy wax ci laaya bi ci tegu ci fukkeelu laaya bi mu ne innamal mu'minuuna ixwa dëgg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 walhamdulillahi rabbil alamin